moom bu doon teew foire ba nga xamante ne moo moo moo moo moo moo moo mooy bu dëkkam la doon teew bi gën jege dëkkam bi nga xam ne dëkkam la boobu la doon teew illa suuq Okaz ba mu des nag euh, marché Okaz boobu moom muy euh, su euh, foire Okaz fa innahum kaanu yatawaafawna biha min kulli jiha waaw fa kaanat a'zamu tilka al mu ne kanta ba mu des Okaz Okaz bu ma xon am koo nekk kay jóge fu nekk di ñëw alors que yeneen yi mooy ña ko gën a jege ak kilifa yooyu foofu lañ doon dem du ñu dem feneen mooy bu majaas zul majaas amee ñu dëkk côté zul majaas ak ñu dëkk foofu ñoo fay dem waaw léegi li nga xamante ne mooy euh, loolu la bëgg a wax euh, majin na am nga nekk foofu dëkk côté yooyu ñoo fay dem bu dee Ukaas nag ku nekk fu nekk ci réewu arab yi dañuy jóge di ñëw moo tax mu ne moo ci gënoon a màgg nag waaw Ukaas moom moo ci gënoon rëy foire boobu azamu tilkal aswaq waaw kon nag mu ngi noone ah, wallahu taala alam eh? Eh? <laughs> te foofu la yonentu waay saa salaam da ci doon profité moo tax xadiisu Abu Zubayr bi mu jëlee ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam labisa sinina yatba'u an-naasa fi manaazilihim fi al-mawsimi bi Majinna wa Ukaaz yuballighu risaalaati rabbih mu ne al-hadiis imaam al-haafiz mu ne al-hadiis axrajahu Ahmad wa ghayruhu Allah mu ne mu ne ah yonent bi Seydina Jaabir mu ne yonent saa salaam paase na fukki fukki at di topp foiru arab yi. ah mooy seen marché yi di leen fa fekk fañ nekk ngir woo leen ci diine majin na occasion di jottali li nga xam ne mooy euh, bataaxalu boroomam ci li nga xamante ne nii ci ne nii mooy mooy foire yi voilà moom dafa doon dem waaw moo tax bu moom la Seydil Haaji Maalik di wax lakinnahu radiyallahu anhu lakinnahu lam yazal yaqu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasimi mooy lii waaw ah, mooy xadiis yi naa jaabir bii ak yeneen yi nga xam ne gisoon nañ ko taxawoon nañ ci siira bi bu bari mun na yeneen tibaari saa saa waaye moom malgré waa Quraysh liñ ko doon bañ a nangul ak araab yi sax day ñëw ci ñenn ci seen foire yi di ñëw ñenn bëgg a wax ak ñoom gaa yi ne eh, bul bul bul jege bul jege bul jege man ngaa def ko quoi graw voilà <laughs> waaw ñoom ay kii yu ñàkk teggin lañu amoon quoi lañ doon wax waaw dafa doon dem lakinnahu malgré loolu lépp nag nekkul woon nekkoon na koo xam ne yàq fu doon xencu mawaasi mawum seen foire yi bu foire amasoon a am yeneen saa sax dafa doon dem waaw xool naa la loolu nag mooy nit da ngay yeewu sa jamono foire bi mooy ci internet fa la nit ñi ëppee waaw kay foofu la nit ñëpp bu dee nag diine moom na ngeen ne nag xob ci der bi léegi léegi pët bi moom ngeen bàyyi ko yàqukat yi ak caaxaankat yi monde du showbiz ñu yàq àddina bi nag déedéet parce que li tax gaa yooyu di avancé mooy waroon dëgg yi ñoo suul ñoo ñoo toog ci seen dëgg daal di beru te ñoom loolu lañ bëgg moo tax foo dem rek façon idée la ñuy wax naan bon l'islam c'est vie privée nangam ak nangam l'islam kese nga lañ nangu di wax loolu waaw non la religion c'est affaire privée nangam ak nangam waaye caaxaan moom c'est pas privé ku yor sa caaxaan man ngaa ñëw ci digg tali bi dëgg ëtt bi dëgg dëgg pénc mi def ko fi loolu t'as le droit laataa bu leen di saba ah, non non non ça c'est du prosélytisme c'est nangam ak nangam pas c'est pas normal c'est nangam ak nangam alors que loolu lépp ay caaxaan la yeneen saa saa nag da doon dem fi nit ñi ëppee. comme que waa Quraysh gi bañ mu dem marché yoo xam ne foire yoo xam ne ñëpp a fay daje <laughs> waaw du Quraysh ci kese waa Médina dañuy waa dañuy jóge ne waa Taayif jóge ne waa Hawazin waa nangam nangam wayow waa Rabi'a waa Mudar bokki gaa yi ñëw yeneen saa sam dem ngir foofu yaakaar ci yàlla ndimbal yoo xam ne bu ko amee dootul dox waaw bari nañu ko jànni de comme niñ la ko waxee léegi bari na fu muy ñëw gaa yi jànni ko ëcca ne ko demal demal demal soxlawu wala ñu déglu ko pare ñu ne ko waaye bon bëgg marchand d'affaires yi waaye yow léegi buñ la nangu lii ñun lan lañ ciy am ah mu ne leen yàlla euh, jéggal leen te dugal leen àjjana bu ngeen faatoo ci lii gars yi nag loolu du ñoom xam nga affaire monde affaire àddina lañ doon bëgg lu teew <laughs> ay après yow ñoo koy ñoo yor mbir meeg yëfi caaxaan yooyu yeneen saa salaam ba ni nga xam ne nag ci la ko borom bi euh, comme bàyyiwul di persister comme quoi boo nee ci dëgg yi du dangay kii benn yoon mu dëgër nga bàyyi sinon di nga yàgg a bàyyi ah waaw lam yazal dañu yàq fu mawasimahum waaw waaw ba borom bi nag di def ay xol yoo xam ne ubbeeku nañ waaw hatta fataha Allahu ah, quluba al-ansar quluba ahli yathrib waaw ubbi. li nga xam ne mooy xolu waa Yasrib ñoom ba ñëwee ca foire yeneen saa salaam exposé leen affaire yi ñoom ñu daal di nangu waaw fa baayaal karamal ansaara fil rabbi asbil alayhim waabilal karam waaw kay nga xam ne la borom bi ko maye mu daal di jaayante yu rëy ya xam ne ñooy dimbali yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam waaw fii aqabaatin ca aqabaat ya waaw waaw rabbi yooyu eh, saa borom asbil yal na nga dotti sotti ci seen kaw waabilal karami les torrents de sa de de de de de teraanga yi waaw te loolu borom bi def na ko wow moo tax eh, yooyu saa saam ne woon al mahya mahyaakum wal mamaatu mamaatukum waaw ne dundu gi mooy pour yéen la mooy yéen laay àndal yéen laay nekkal bu may dund bu may faatu yit bu ma faatoo ci yéen lañ may denc ñoom ñoo am loolu màkka li muy màgg màgg màgg loolu amu ko kenn suulu fa yonen saa sa <laughs> mukk waaw keroog Ji'raana la woona ah. waa Medina tiit ne yii yonen saa sa moom baadu des fii baadu des fii dootul ñibbeeti <laughs> yonen saa sa dalal seen xel ca àngaar ba al mahya mahyaakum wal mamaatu mamaatukum waaw ndax ngërëmu leen ma jël li nga xam ne ash-shaata wal ba'iya ay gàtt ak gëléem jox ko nit ñi kantaa yéen bu ngeen di ñibbi ñoom kuy ñibbi jóge fii loo ñibbaale ay gàtt ay gëléem ay kii waaw mu ngi Abu Sufyaan nga joxoon téeméeri gëléem mu dem ak téeméeri gëléem Makka <laughs> ah oyay na joxoon sangu waa mu jël ay gëléemam dem ka waa Banu Fazaara ah, al Aqra' ibn Haabis sang eh, eh, Banu Tamim muy dem ñibbi lu muy demaale téeméeri gëléem ah, al Abbaas ibn Mirdaas as-Sulami sang waa Banu Sulaym muy ñibbi lu muy ñibbeeli téeméeri gëléem ndax kaas na bañ dollil ko cinquante yi nee na mukk ah yoneen sa salam seetaatal li ngay def cinquante ah ama naataango moos kilifaay arab ndoxu yay eh, eh, eh, al aqra nga jox leen téeméer man mii ni kilifa ni jox cinquante yo sa salam cinquante li ngay def jox leen ko <laughs> jox ko moo buy ñibbi lu ma ñibbee téeméeri gëléem <laughs> kanta yéen waa am sax ama an yarji an bish-shaati wal-ba'iir wa antum tarji'uuna ma'a rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fii rihaalikum lamsaar yëpp di jooy ba yu taa kat ba roog lañ <laughs> na radiinaa gërëm li yàlla ak yonentam li nga xam ne moom lañ ñu sédd loo kon mooy loolu daa am solo quoi mawaasim yi am solo léegi nag euh, mu ana lëkkaale bi nga xam ne moo am ak suñu buntu bi al imam an dala indil dernier hadith bi léegi am am solo yépp ngir dem jaamu yàlla la wuyu li nga xam ne mooy woote yàlla wa ajjil waaye yow bu aj waree ba koy defit bokk na ci ngëneel li nga mën a am ci boo demee aji mooy man ngaa commerce kenn ko terewul moo tax bu kenn ne waaye yow mais fii nag da ngay mais yi nag bon autorité saoudienne yi daal da ngay waaru quoi ah lu tax waaye ñoom dooy génn ci kaaba gi di mbëkkante clock taw sawaay ab centre commercial boo xamante ne nii ak hôtel yoo xam ne waay waay yaay yii dañuy font quoi wane la kan moo wax dañuy font <laughs> yow doo bàyyi sa caaxaan yi ngay wax <laughs> ah <laughs> dangaa xam ne gars yi juxal lañ waaye sawaay sawaay nooy génne misaal bi kaaba gi ngay daj ma ne waa après lool lool du looloo mën a am yow amoon du lool la yi dañ ko euh, nekk ci aj gi di jënd ko suñu borom ne laysa alaykum junaahun bi ne loolu benn problème amu ci yow borom bi ne problème amu ci yow nga naan daa am problème <laughs> daa feebar wala la <laughs> way te Medina c'était pareil keroog euh, waaye ma naan keroog Seydina Omar bi mu nee yonent saa ñu génn ci jàkka ji dañu génn jumaa yonent saa mu ngi ànd ak yonent ñuy dox dañu génn ci jàkka ji rek dajeeg benn waaye buy jaay benn burda loolu loolu du marché <laughs> ah ci buntu bi muy jaay benn ab mantu quoi muy otaarib otaarib otaarib la <laughs> radiyallahu anhu Seydina Omar ne yonent saa kii bi. manto bii nii bu ko defee nga koy sol ajjuma yéeg ak ak délégation yi bu ñuy ñëw ndax daa gis muy bu rafet mais yeneen saa saa xool manto bi gis ne manto bi kii la quoi <laughs> manto bi soie la yeneen saa salam ne innama yalwasu hada man laa xalaqa lahu fi al-axira <laughs> nekk yi sol lii mooy koo xam ne amul benn cër al-axira mooy sol lii waaw lii li ñu la a wax mooy waa ji doon jaay neew ko eh kenn du jaay fii fi mu tere ku jaay mooy ci jàkke ji wax kay nee na bés bu ngeen gisee hadith Seydina Abu Hurayra mu ci Sunan an-Nasa'i rahmatullahi alayhi bu ngeen gisee kuy jaay ci biir jàkke ji wala di fi laaj lu réer nee leen ko laa arbaha Allahu tijaaratak <laughs> waaw wala lam lam eh, lam raddaha Allahu wala lam yaruddaha Allahu alayka innal masaajida lam tubna li haaza mu ne ko gisee ku ñëw ci jàkka ji oh, waa gaa yi gisu ngeen saa man saa jëlee ma riir wala saa am xar gisu ngeen ko mu ne bu ko ëpp ngeen dégg muy wax lool wala ko nee leen ko yàlla la boo bu la ko yàlla delloo <laughs> waaw ndax jàkka yi dañ koo bindul tabaxuñ ko ngir lii mu ne kuy jaay tamit ku ngay gis mu ci biir jàkka ji muy jaay ci biir jàkka ji nee leen ko hé laa arbaxallaahu tijaarata yal na bu yàlla daal di tonawul yàlla na bu yàlla may bénéfice sa commerce bi ngay def yoneen saa saa loolu li ko xaar <laughs> mais ci buntu boo génnee jàkka ji lool kenn na ko terewul moo ci boppam tere sëy naa war na ko jëndal lii te dañu génn ci jàkka ji rek dañu génn te dajeeg waa ji di jaay ab yére <laughs> comme ñu koy gisee xam nga loolu bari na ci en tout cas Makka seetlu naa ne ñoom même Kaaba gi ah euh, yeneen jàkk yi da ngay kii da ngay gé gars yi mooy de buñ jullee ba pare rek suuf ay fajar yeeg wala yooyu en tout cas man lool laa fekkoon ci koor gi <laughs> da booy génn rek daanaka am na gaa yoo xam ne bu ñu jullee ba pare rek gaa yi fekk gaa yi lal kay waa di jaay nag euh, combien bon pas en France hein voilà loolu <laughs> ja waa gaa di jaay am affaire yi ay yére ay lu nekk ah ay parfum ay lu nekk ci buntu jàkka ji mais loolu dafa baax loolu daraaj loolu loolu loolu loolu daraaj ci newul teengal man yi nga xam ne ba pare amuñu xamuñu mais boo xamul laajteel <laughs> waaw mais bu fi kenn dugg ñi naan waaye lu tax fii centre commercial ci kanamu jàkk ji da ngay waaru quoi après yow kan moo la wax da waaru <laughs> yow kay yow yow yow yow yow am na ñu la gën ñu ko doon ñu ñu jàppoon loolu yaakaaroon ne bon ñëw nag di aj nag di di commerce suñu waroon ne la amul eh laysa alaykum junah amul leen benn problème ngeen def loolu ngeen sàkku ci wërsëgu yàlla <laughs> kon nag mu ngi noonu kon loolu mooy ñu euh, ciy jàng ne kon gis nga l'islam neenalul benn domaine quoi neewu na yow nekkal ci jaamu yàlla ji jaamu yàlla ji jaamu yàlla ji ba ba neenal sa mbiru àddina déedéet wala loo xam ne mën na defar say affaire comme commerce bi ah man nga dem kat amaale fa loo xam ne jour grand commerçant dem waaw ah xaw ma maire bi jaaykatu ceeb la xaw ma lu mu doon waaye eh, bu defee aj di aj di jaay ceeb ah, waaw kan moo ko tere way <laughs> waaw dafa yii ay boolu ceebuy jën yu baax waaw te mu ngi aj après <laughs> loolu la wax nii mais <laughs> loolu dara waaw wala nga dem ci marché yi jëndi ñii fii affaire bi fii la yombe xaaral yow profite jënd ci lu bari ma demee réew ma waaw man daal saay daal di ko fay yaxantoo daal di koy wecce loolu baax na waaw li ñu bañ kay mooy nga topp yooyu ba yow li la war defoo ko aha waaw loolu beneen affaire la nag loolu moom loolu ñu ne lii lii ba ko forme bi baaxul tekku ne lee baaxul kon diinee ngoo nee na lu benn côté neewul na voilà affaire bi voilà nekk leen rek yéen dee leen jàmm yàlla affaire kantaan ni ngeen di dunde nu ngeen di defale seen àddina ngeen ngina jag seen yooyu seen non non non affaire bi déedéet moo tax loolu noonu mu ngay amee ñaari pieds yoo xam ne yu jaar yoon ngay dox équilibrement sinon bu dul loolu rek da ngay waaw da euh, mooy boo passé ci benn bi de trop après doo équilibré quoi boo nee yow da ngay julli da ngay julli da ngay da ngay da ngay yow daal naa jaamu yàlla rek kese quoi man affaire yi sa waay non am na affaire yi boo ñëwee ci aji saa yi ah da ngay xam na ñëw li la fi indi quoi xamal ne bon yow new koo fi ngir jënd ko jaay quoi ne la waaw nekk fi ngir jënd ko jaay aj la fi ñëwee mais ci la man na ko see boole oui problème waaw loolu la mooy man na ko cee boole waaw amul damay dem non c'est que bi non il faut pas ñu nekk kuy voilà yooyu ndiwuñu fi quoi jaamu yàlla rek ay yóbbal yii sax jaru ko ñu ne la kan moo la ne yóbbal jaru ko bañ a jar déggoo lim naa euh, mu ngi ci ah. euh, euh, ñaar ñi ñu nekk la imaam al Bukhari ak imaam Abu Dawud dañoo ko soloo ñoom képp waaw imaam al Bukhari mu ngi ko indi ci kitaabul hajj bi ñu nekk waaw. baabu qawlillahi taala wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa waaw te ci Amr ibn Dinar mi hadis bi jaar léegi moom la jaar sauf que boobu Amr jëlewu ko directement ci Ibn Abbas ci Ikrima lu ko daal di jële saay <laughs> mawla Ibn Abbas al-Qurashi al-Hashimi rahimahullah Abu Abdillah mu jële ci Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne kaana ahlul yamani yahujjuuna wa laa yatazawwaduun wa yaquuluuna nahnu al-mutawakkiluun fa idaa qadimu makkata sa'alu nnaas <laughs> fa anzala allahu ta'ala wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa waaw mu ne waaye Yaman lii lañ doon liggéey <laughs> ñoom dañu ne woon buñ masoon ne ñëw di aj si du ñu indaale yóbbal waaw ba pare naan ñun ñooy ñi nga xam ne dañoo wàcceerlu ci yàlla kese nag <laughs> waaye buñ agsee Makka nekkul ne dëgguwul woon ci ñoom de mooy dina dëggu mais yow yaman boo jógee ma yaman ba ak si màtta coono gi daggale geeg yooyu ba pare indiwaale wu benn waaye ma ne nit que doo malaaka di nga soxla lekk di nga soxla naan waaw di nga soxla euh, yooyu danga ko soxla de <laughs> ak minimum de confort bu ñëwee foofu nag fay daa qadima Makkata sa'alun naas ah bu ñëwee gis affaire yi corsé seen affaire ba affaire yi metti ñuy laaj nit ñi quoi di leen commander di ñaan suñu waroo wàcce ne leen nag watazawadu bu leen defati loolu watazawadu waaw waaw mooy ut leen yóbbal ut leen yóbbal waaye nag ah na ngeen yëg yóbbal bu ngeen mën di yóbbu mooy provision fa inna xayra zadi taqwa gi gën provision bu nit ki mën a am ci wayaasam bi bu mën di dem rawatina bii àddina bi nekk wala ba aji mooy nag li teet yàlla ci sa lépp waaw waaw bu leen provision ngeen moytu di lor nit ñi ci laaj gi ngeen leen di laaj waaw waaw di insister di laaj nit ñi kon nag manoon ne damay tawakkul ba pare di laaj nit ñi loolu moo taxoon imaam Ahmad waxoon ko waaja waaw waaji imaam Ahmad waaji ne ko waaji imaam Ahmad laaj mu ne moom day aji waaye du yóbbu benn yóbbal mais ci nit ñi lay àndal day ànd ak convoi nit mu ne ko déedéet bu dee da ngay wàkkiirlu xam nga nooy def ñu ngi ko doon wax fan yéen mooy ne non xam nga lan la yow bul yóbbu dara waa bul ànd kenn bul ànd ci benn convoi yow kese nga dem waa ji de waa loolu dama koo mun na ko war a kon nag mu ngi noonu loolu la aay loolu la aay bii di wax nii moom la waa yaman ñi <laughs> suñu waroon ne déedéet bu leen def noonu waaw wata sa wadu kon mooy euh, li ñu bëgg a wax ko mooy lislaam neenalul quand li nga xamante ne nii mooy côté yi nga xam ne masalihu naas du diine yoo xam ne boo ci duggee da ngaa yow da lay regressement ngay am ci wàllu ak dellu ginnaaw ci wàllu am amin déedéet loolu Iblis ci mbokk ma koy wax du dëgg waaw ñoom ñoo lay wax loolu ba pare buñ gisee sax koo xamante ne boroom xam-xam la boo xam ne day commerce wala day def yooyu am métier bu mu yor nekk ñu naan man man man man man saa si léegi jaaxal nañ ma de kenn gënu leen a bëgg xaalis ma <laughs> ne waaye yow doo bàyyi sa wax caaxaan yi <laughs> yow imaam Abu Hanifa <laughs> imaam Abu Hanifa moom daanaka ñi doon jàngi si ci moom yëpp taalibe bi moo leen yoroon moo leen doon dundalaa ah. te tegu ko ci ay ay baatin di ñaan xaalis bi di ñëw loolu amul loolu moom na la leer ne loolu fenn la masulaam ay boo yëkkatee der bi gis ci ay xaalis ak saay <laughs> defal képp ku ma sa dégg lool defal nga seet ndax am nga loo sikkar yëkkati sa der fekk fa xaalis nga seet <laughs> yow dangeen a foobar laa yaakaar <laughs> waaw doonu loolu luxus ne da doon liggéey waaw comme ñoom Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin moom commerçant millionnaire la woon wala milliardaire <laughs> waaw gis nga ma soxla def opération ni def gi jaay jëkkii ba jaay ji waaye ay équivalent tey ay millions la ci doon am ci benn kese te ki nga xam ne taalibey saxaaba yi bu ñu nee Muhammad kese yem ci moom lañ ci jublu kooku yaakaar nga ne n'importe qui la Muhammad yi ni ñu baree ci boroom xam-xam yi bu ñu nee Muhammad tout pour point final c'est lui <laughs> al anasi waaw Seydina Anas doon na seen jaati ji radiyallahu anhu yooyu kaa dafa bari quoi wàkkeer mi ci yàlla ak jaamu yàlla ne pas dire être wala kaana et mesquin waaw di courber l'échine di ñaan di kii ak tasaawu gisoon nañ buntu yooyu ca biir ca <laughs> bi waaw l'islam ne fait pas l'apologie de la mendicité waaw nekk leen jullit lépp lu ngeen soxla yeen koo war a ñaan alors que bu ngeen liggéeyoon xaw a kii am yenn yi mais def leen ko waxuñu képp ku liggéey dañ ko am mais au minimum defal effort jaabu yàlla ji du moo la tere nga nga defar sa àddina te sax defar sa àddina da nga koy yéene mu nekkaat beneen jaamu yàlla xanaa waxoon nañ la Seydina Muaad waxoon man ahtasibu nawmati de kama ahtasibu qawmati waxoon ko Seydina Abu Muusa al-Ash'ari keroog bañ nekkee Yaman man Muaad gis nga bu may nelaw damay yaakaar borom bi di ma fay ay tiyaaba comme bu ma taxawee julli di julli guddi ni may fay bu ma tëddee di nelaw noonu laay amee yaakaar parce que da koo yéene bu ko defee kooku amatul frontière entre ibada ak ak ak ak ak aada liñ naan lii mooy affaire jaamu yàlla kese lee affaire aada la amatu ko parce que lépp da koo delloo boroomam li nga xam ne moo ko defal yooyu yëpp kon nag l'islam daal mooy lii quoi alhamdulilah moo tax al imam indi xadiis bu mujj bi rahimahullah ngir wan ne nag bu la kenn dugal idée yu mel noonu waaw amul projet bu jullit ñi bëgg am rek dañ koo war a yalwaan déedéet bu dee mën nañoo lëgëy am ko sawaay bul gàttañ lu am en plus li ngeen mën a dimbali sa bopp mën dimbali ñeneen njariñ luy jalgati la bu sa yéene baaxee te dina am ay problème yu taxaw yoo xam ne boo amul woon dara moom doo ko man de toute façon keroog yeneen saa salaam naan man jahaza man man jahaza jaysal usrati wa lahul janna ana kan mooy préparer waajal armée bi nga xam ne mooy armée Tabuk bi moo ma garantir ko àjjana keroog bi Seydina Ousmane di di di di di préparer armée bi ko bu mooy am na ñeneen ñu ko bëgg ñépp ko bëggoon def amul benn saxaaba bu ne ci jàkka ji radiyallahu lu mu bëggoon na nekk kooku yone saa sam wax mais mais ku ko ci man Seydina Ousmane parce que moo leen ëppoon alal waaw fii mu ne bu ñàkkoon nan lay mën a amee lool yonent saa fanaan julli julli gee dinaa fi la guddi gi yépp guddi gi yépp Seydina Usmaan la doon ñaanal ba fajar bi xam lu tax <laughs> voilà kon faut pas yëfi caaxaan yooyu quoi waaw gis nga gaa yi caaxaankat yi alal lañ yor bu weex tal di ko def ci seeni caaxaan am bi nag daa soxla tamit ñoo xam ne dañoo yor alal ju weex di ko def ci yoonu yàlla jeex na loolu la di foog ngi raj raj loog caaxaankat yi laa wax ci am ngi te yow da war a xam ne yow yàlla xéewal yi mu fi def c'est pour way gëm yàlla yi képp ku gëmul yàlla am ci dañ lay gunge kese dañ lay nekk di ñu gunge kese waaw yow nañu suuratul Aarif qul man harrama zinata allahi allati akhraja li'ibaadihi wat-tayyibati min al-qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah borom bi nee na ana kan waxal yow yow saa ana kan mooy xaraamal kon aj bi nii te xaraamal naan waa jaay dem xoolal ajaa diw moom ba mu demee ban ban ajaa diw xaw ma daa daa aji woon xaw ma lu mu def mu ngi ñëw bii ci valise or yi mu ëndaale ngir duy magasin bi ajaa di rocc leen dara ajaa ji waaye kii xam nga ne da doon commerce boo bàyyi wax sa waxi caaxaan yi yow yu ma am euh, sa sa sa sa sa yéene gu ñaaw yi sa sa xalaat yu ñaaw yi sa njort yu ñaaw yi moo tay bu ko neexee loolu la ko alxuraan ko ne mën naa nekk yow nga daan da ngay yow looy wax <laughs> laysa alaykum junahun amu ngeen benn problème am tabtaru fadlan min rabbikum borom yow borom bi la sàkk sàkk ko may ko ko moom mu koy def yaw nga toog mais da nga koo manut kese demal toog <laughs> wala nga ñàkk xam dara boo xamul nag da ngay laaj. saa diw de bi muy ñëw conteneur li indaale ujaay waaw di collecté nag dara jaay ajaratu yi rek kii war dañ ko seetaat yaa mën a wax lu amul bu ko neexee ak aji wat ma ne ak aji wat lu baax la di aj di aj di aj di aj ba ajajajajati way du ngeen bàyyi seen waxi caaxas yooyu <laughs> waxoon naa la te te ajaa diw moom kat bu doon Las Palmas lay dem kenn du ko xarab de na bu doon alal ji da ko doon def ci loo xam ne sax ay pola yoo xam ne waa ji da ciy bénéficier waa ji kaas du du kaas de ay xewu ngénte fii bu amee mu duur lu bari ngénteem jox mu mu teral ko du kaas de léegi waa jii dem di aji ajaa di aji nga naan ay lu tax mu ngi def nangam yow na ngay caaxaar bu ko neexee duy waaye mille conteneurs ginnaaw bi mu tal bi yaa ba pare ak def li muy def bu ko neexee duy ba doyal ñëw contacter ses clients ki ses fournisseurs boobu ne leen waajal leen ma nangam ak nangam nangam ak nangam mu ngi ay minaa mu ngi minaa bi ci ñetti fan ya wala ñaar way bu ma neexee Arafat <laughs> yooyu yëpp ay jaaxal la quoi waaw loolu dañ ci bàyyi xel quoi waaw wallahu ta'ala a'lam moo tax al imam andi ko fii ngir xam ne loolu amul benn problème ci wàkkirlu nit keeg sellalu nit keeg yooyu yéedé waaw borom bii dagal alaate di xaraam alaate moo ñu ko daganal yow nag boo deful bul def mais kuy def bàyyi ko mu def ta am njort bu rafet ci sa mbokku jullit waaw woo gis mu ñëw ëndaale ay nga naan eh wax yow da ngaa aji woon wala da ngaa demoon marché Tilène <laughs> waaw rajo Souleymane yow woo ma <laughs> Dubaay mi jóge wala Makka yow est-ce que nga yow est-ce que naxoo sax. <laughs> yow damay ragal ne saay <laughs> Dubaay gi jóge de yow mii <laughs> yooyu yëpp ay ñaaw njortu la waaw waaw mel ni Makka mënuñu faa jële yooyu ba ñu jële o boo paree jaaral ak Jedda laa wax <laughs> commercial ba yàlla jàmmal la maree Makka ci boppam kenn da ko faa terewul mu ngi noonu kon <laughs> loolu lu am solo kon nag ci kaw noonu kon walillahi alhamdu wal minna la ñu jeexale kon kitaabul hajj benn buntu bi kese ci ne woon euh, toog vingt-huit dul qaada mille cent quarante-six ah ay gaa gi jege si ah xam nga suba lañu seentu weer mooy premier jour ak kii ñu naan qaada tabaski zul hijja tabaski ñu ngi ci weeru aj yi alhamdulillah waxoon nañ la weeru aj yi kori la digg tabaski lañu yor ak tabaski Dul Qaada gi ñu nekk nii muy jeex le vingt-huit waaw tombeeg lundi vingt-six mai ci faransa mooy mel ni imaam rahimahullah ñi war a aji de seen kadoo ngoogu kitaabul xajjee ngoogu waaw waxuma leen nag nan ngeen di aji ndax loolu je suppose que vous l'avez déjà appris <laughs> waaw que jàng ngeen ko waaye yi nga xam ne état d'esprit bi nga war a demee ak xam ne aj gi ak dayoom fa yàlla ak ngëneelam yi di nekk bu ko defee nag yooyu nga fexe tonawu waaw nga tonawu ci yooyu kon nag mu ngi noonu képp koy aji boo amee chance des yi jëlul imaamu Nawawi jox na la <laughs> nee na la am <laughs> waaw ginnaaw suba wala ba ba Euh, euh, euh, premier Dul Hijja ci mille quatre cent quarante six kon nag ñu yem noonu bii di ñëw insha Allah kon yàlla nañu yàlla fekkale yooyu voilà <laughs> Arafatin gis nañ fi or ge yooyu fay na ko defar da <laughs> nga essayé ah. <laughs> naa dayow moom sa masam moom xam naa ko sii sie daal ba nga ko dóoree moom nga ne woor naa jamono ji moom jeex na waaye bon